بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk jullit yi noo ngi dellu si di sant borom bi tabaraka wa taala di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg wàcc kawam moom ak saxaabaam ak waa këram ak ña toppoon seen ginnaaw ci ak rafetal ba ilaa yawmi diin di dellu si si jotaay yi ñu sumboon ci uh, al-allaama Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan xafidahu llahu taala bi ñu tuddee tambihaat ala ahkaam taxtassu bil mu'minaat te muy ay bàyyiloo xel yoo xam ne ci ay àtte yu jigéeni jullit ñi jagoo la ñu taxawoon ci bunt bi di alxeyob wa axkaamu maanaam lu jëm ci règle jigéen ak àtte sa aju mu nekk nag bunt boo xam ne bunt bu mag la ci fiq waaye bunt bu bu danger la it comme ni ko alallaamatu alcheikh Abdul Aziz ibn Baaz rahimahullahu taala waxee dafa wax ne alxaydu baabun azim min abwaab alfiq nee na buntu bii di buntu alxayd te mooy lépp lu aju ci mbaaxu jigéen nee na bunt bu màgg la ci buntu fiq waqad tawarraa kathiru min alfuqahaai an alduxuli fii mu ne boroom xam-xamu fiq yu bari dañ daan am ak ragal yàlla ak uh, ak ci di si wax daan ñu si nangoo wax te lu mel noonu jëlee nañ ko ci ibnu sirin rahimahullahu taala buñ ko laajaan ci bunt bi danaan isal nisa dama nga laaj jigéen ñi te bu mag la woon ci taabi'un ya jànge ci saxaaba yi jànge ci ñoom Abu Hurayra waaye daanul nanga wax ci bunt bi nee na li tax mu nekk bunt bu dangereux li kathrati masaa'ili fa huwa baabun azim wa masaa'iluhu xatiratun wa kathira nee ndax ay masala aj ci bunt bi dafa bari ba noppi yenn saay dafay lënt te jigéen ñi dañ ci wuute ku si nekk ak sa melokaan moo tax di si wax nee na jar naa def ndànk mu ne fal waajibu ala taalib al ilm adamu alajalati fi lfatwa fii illa an basiratin wa tathabut wa inayatin bil ahadith mu ne li war sàkkatu xam bi mooy bum yàkkamti di si gaaw a ubbee ñu laaj ko ci rek mu tontu lu dul loo xam da koy teg ci lu leer nañ xam-xam bu leer nañ eh, waaye it war na si sukkandiku li ci ñëw ci ay ahadith ci sunna moo tax comme nañ ko junjee woon buntu la boo xam ne bu bu jara bàyyi xel la ñu waxoon ne deret ji nga xam ne moom mooy génn ci jigéen ñetti façon la waxoon nañ li nga xam ne moom mooy lu jëm ci mbaax koy tuddee ay règle loolu benn la am beneen bu ñuy tuddee nifaas te mooy deret ji nga xam ne la koy waral mooy njureel jigéen ji fekkee am na doom doom ji deret ja muy àndal di wéy di continuer di génn ba keroog mu jeex loole nifaas lañ koy tuddee am mu am beneen façon muy ñetteel bi te mooy sunu bindu tey te problème bu rëy rëy rëy am si ñu koy tuddee al istixaada moo tax al cheikhu saalih ibni fawzan al fawzan xafidahu llahu taala tuddee buntu bi al istixaadatu wa axkaamuha waxoon nañ ci lu weesu al wa axkaamu yu jëm ci wàllu règle bii nag al istixaadatu la tudd wa axkaamuha muy deret joo xam ne moom it dafay génn ci jigéen waaye ba léegi du règle du mbaax du mbaax te am doom waralu ko mën naa jaxasoo sax ak mbaax mën naa jaxasoo ak règle ba jigéen ji dootul ràññee ndax li règle la wala du règle loolu lañu tuddee istixaada ñu koy wax métrorragie ah noonu ci tubaab al istixaada mu ne niñ koy xamlee feylaanu dam fi geyri waqtihi ala sabili nazif min irqin yusamma al aadil lañ koy xamle définition mooy nee na deret la joo xam ne dafay génn te du waxtu wa règle di génn du waxtu mbaax ci lay génn waaye neena la koy waral hémorragie la boo xam ne dafa am sidit bu muy jóge sidit boobu arab di ko tuddee al azim kon nga gis ne kon bokkul ak sax fi mbaax di jóge ndax rombon nañ ba ñuy définir lan mooy mbaax ñu ne ci qaaru rahim lay jóge muy butu butitu njuréel ci biir butitu njuréel la deret jooju di bàyyikoo loolu mbaax la loolu ay règle la waaye lii di al istixaaba fi deret ja di bàyyi du foofu ci ab sidit la boo xam ne nee nañ sorewul ak rahim fa lay jóge moom al cheikhu saalex nee na nag muy jigéen ji nga xam ne deret ji dafay génn ci moom mbiram dafay xaw a nekk problème amruha mushkil ndax lan ndax nee na li deret ji di jaxasoog deret yi mbaax li deret ji di jaxasoog deret yi ay règle bu fekkee ne nee deret ji dafay génn ci moom di continuer saa su ne da koy gis saasu ne da koy gis wala lu ëpp la koy gis bu boobaa lan mooy atteem ndax dafay bàyyi julli bàyyi koor comme niñ ko rombee woon ci atte yi nga xam ne moom moo aju ci ay règle mais jigéen bu ci tollee am na ay mbir yoo xam ne dootul dagan ci moom mu koy def su mel ni julli su mel ni woor ndax lii bu ko dalee dafay wëy di bàyyi loolu atte yooyu di ànd moom am déet ci bind bi incha allahu taala ci lañ koy xam lii àtteem mooy ne almustaxaada yuctabar laha axkaamu taahiraat maanaam deret ji du deretu mbaax du ay règle ba tax na kon moom dañuy jàpp ne ku laab la ndaw si dañuy jàpp ne ku laab la deret jooj du ko teree julli du ko tere woor du ko teree def lenn luñ ko tere woon moo tax seytaane def siy jaare loo tax ñëw na si xadiis incha allahu taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax si ne innama hiya raqdatun min alcheytaan seytaane mën na see jaaree di la indil ay talbiis ak ay jeexi jaax wala sax nga jàpp ne sax ko ñu bari si jigéen jàpp ne moom warta julli warta woor warta def leen luñ ko digal ci ay jaamu yàlla bu fekkee comme ni ko waxee fii dafay continuer di ko gis jamono ñu baree bare ko kañ lay julli kañ lay woor moo tax atteem jar a xam waaw dafay jël attee li ñuy tuddoo kazalika dina ñëw ci biir salasul bawul ak salasul riix même atte la xam ne dina dina dal góor it te mooy koo xam ne dem na ba mënatul téye gaanuwaaye eh, eh, maanaam tuur ndox fu mu fu fu mu nekk rek dafay tuur ndox loolu salasul bawul lañ koy tuddee wala salasul riix koo xam ne dem na ba mënatul a téye ngelaw gi génn ci moom fu mu nekk mën naa nekk feebar fu mu nekk da koy génne loolu bu fekkee dafay continuer di continuer di ko dal saa su ne waxtu wu nekk kooku dafa am ay àtte warta toog ne dootuma julli wala dootuma def jaamu yàlla ba tax na kii di al mustaxaaba kon nee na laha talaatu xaalaat jigéen ji nga xam ne deret ji dafay génn ci moom ñetti xaala ñetti façon moo ci am mënta génn ñett yi imma mu nekk bii wala bii wala bii kon nañu teewlu xaale yi ñu dégg jigéen ji ci jiitu mooy jigéen joo xam ne dafa amoon mbaax bu mu xam muy aada lu jiitu hémorragie bii di ko dal maanaam lu jiitu deret ji di génn te du taxaw di wéy di génn ci moom lu bari wala saa su ne mu koy gis amoon na aada bu mu xamoon amoon na mbaax boo xam ne xamoon ne saa weer wu nekk ci bisu sàngam laa ko daan gis wala nangami fan laa ko daan gis juróomi fan wala juróom-ñetti fan wala lu ko yées ci weer wu nekk ci commencement weer bi la ko doon gis wala ci digg bi wala ci jeexantalu weer wi kook kon amoon na aada xamoon na aadaam kañ la xamoon na ay fanam ñaata fan la woon ci la ko daan gis kooku lan mooy atteem nee na kooku dafay toog li mu daan toog ci aadaam mbaax ma mu baaxoo woon saa su jotee ci weer wi fan yooya lay toog du julli du woor mu jàpp ne lii ay règle la lii mbaax ma mu daan gis la bu weesoo loolu bu weesoo loolu nay jàpp di julli même bu fekkee deret ji dafay ci moom nay jàpp di julli ndax ci loolee la xadiisu ummu habiba radiyallahu taala anha ñëw habiba xadis la boo xam ne mi ngi ci albuxaari ak muslim suñu yaay aïcha taala anha nettali ko ne istaftat ummu habiba bintu jaxsh rasul allahi sallallahu alayhi wa mu ne ndaw si ñu naan ummu xabiba di doomi jaxsh kii sëru sëru zeynab bint jaxsh mi ngi gisoon démb mi soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kii sëram la ummu xabiba mi ndaw si dafa ñëwoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa laaj ko ne ko inni ustaxaab man day deret ji dafay génn si man rek di way loolu mooy mustaxaaba yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko innama lim ko njëkk xamoon mooy ne lool du mbaax ne ko deret jooju fa mu jóge mooy ci ab sidit la faghtasili thumma salli maanaam sa aada fa mu daan yam na nga sangu bis boo xamee ne foofu la aada bi yamoon mbaax ma nga xamoon na nga sangu ji te fas yéene julli bul topp looli na nga sangu ji te fas yéene julli mu ne fa kaanat tartasilu inda kulli sola ndaw si saa su julli jotaan bi daan sangu loolu dinañ si ñëw incha allah wa beneen masala la ndax li ko war mooy julli bu ne nga jàpp maanaam comme deret ji mi génn saa su waxtu julli jotee na jàpp julli dinañ si ñëw incha allah ndax sangu si sa julli da koy waram déet loolu beneen masala dinañ si ñëw kon xadis boobu la cheikhu saalex junju fii nee na li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li ummi xabiba umkuthi qadra ma kaanat taxbisuki xaydatuki tumma igtasili wa salli na nga toog li la sa mbaax daan téye nga bañoon a julli bañoon a la nga la nga baaxoo woon xam ne ñaata fan la fan yooyu na ko toog bu loola jeexee na nga ji te julli kon loolu mooy kan ki xam aadaam ki xam mbaaxam mu ne it wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li fatima bint abi xubaysh beneen xadis ba mooy la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Fatima bint abi Xubays ko beneen jigéen la wax ne lii dakaa daloon beneen jigéen la boo xam ne lii dakaa daloon maanaam deret ji daan ci moom te du taxaw jigéen ñi mu daloon ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yeggoon nañ ci fukk ki keneen la muy Fatima bint abi Xubays ci xadis boo xam ne mi ngi ci al Buxaari ak Muslim sunu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha kadalika nettali ko ne jaat Fatimatu ibnat Abi Hubaysh ndaw si ñu naan Fatima dafa ñëwoon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasulallah mu ne ko yow mi yàlla yónni inni imraatun ustaxaadu fala athur man day jigéen la jaa joo xam ne deret ji dafay wéy di wal ci man te duma laab saa su ne mi ngi génn afa adau lsolaa ndax damay toog bañ a julli fa qaala rasulu llahi sallallahu alayhi wa sallam laa innama dalika irq wa laysa bi xeyd yente mi ne ko déet maanaam doo bàyyi julli loola deret jooju ci beneen sidit lay génnee te du mbaax wa laysa bi xeyd te du mbaax mu ne fa ida aqbalat xaydatuki sa mbaax saa su ñëwee nga xam ne fan yii la daan nekk fa da'i salaa bu boobaa ngay bàyyi julli fa ida adbarat bu loola jeexee bu fan yooyee jeexee fartasili aw fagsili anki dama thumma salli na nga euh, sangu na nga sangu maanaam raxas deret jooji dina ñëw insha allahu taala booleeg Euh, sangu bi bu fekkee deret ji dafay continuer di génn naka naka def ba julli loolu dinañ ci dëkk waaye ñu xam ne rek kon kii mooy xaala bu njëkk bi kii mooy xaaj bu njëkk bi jigéen joo xam ne xam na aadaam xam na ñaata fan la daan toog xam na ay réglam kañ la ka daan dikkal ci weer wi ñaareel bi bu fekkee ne xamul aadaam moom jigéen ji amul aada boo xam ne bu mu xam la loolu mën na nekk ci jigéen joo xam ne mu ngi koy soog a gis maanaam mësuta am règle mësuta am mbaax comme amagul aada ba di bay xam kañ la kañ la aadaam di nekk ak ñaata fan la wala koo xam ne mbir yi dafa jaxasoo si moom xamatul aadaam ci gàttal waaye bu fekkee jigéen la joo xam ne daan na gis mbaax donte ne xamul aadaam kañ lay nekk ci weer wi ak bis yi deret ji nekk na deret joo xam ne dañ koy ràññee dañuy tuddee al mutamayiza ah, maanaam deretu mbaax da koy ràññee ci jeneen deret ndax deret ju naturel ju ju normal bokkul ak deretu mbaax Cheikh Saalix nee na fii lakin damuha mutamayizun baaduhu yaxmilu sifata alxayd bi an yakuna aswada aw thaxiinan aw lahu raixa bu fekkee deret ji deretu mbaax la te am na ay màndarga yu muy xamee ne deret ji deretu mbaax la bokkul ak deret ju normal comme mu jëm ci ñuul maanaam xonqul comme ni deret bi xonqee mu xaw a jëm ci ñuul aw saxiin wala mu nekk deret joo xam ne dafa xaw a concentré wu dëgër bokkul ak deret ju normal ni muy ni muy mel wala mu am xet comme ni ko jigéen ñi di xamee te bu dee jeneen deret ji la muy istixaaba muy deret ji continuer di génn saa su ne melokaan boobu dafay deñ maanaam fan yi muy toog di gis deret ji mel melokaan wii nga xam ne mooy melokaanu mbaax bokkul ak yeneen fan yi nga xam ne deret ji moom dafay continuer rek di génn comme ni yeneen deret yi di di génn ci hémorragie bu boobaa kooku lan mooy atteem li muy jàpp mooy deret ji mu ràññi ne lii mbaax la jamono jooju lay toog bu julli du woor du def lenn luñ ko tere ci mu jàpp ne moom mi ngi ci mbaaxam loolee la koy tegtale kadalika xadiisu Fatima bint Abi Xubaysh biñ leen waxoon sànq Fatima mi ñëwoon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ca la ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ko ida kaana damul xaydi yëgal ne dereetu mbaax fa innahu aswadu yu'raf yëgal ne dereetu bu dee dereetu mbaax la dafay ñuul liñ jublu fi dafay ñuul mooy du xonq comme ni deret di xonq dafay jëm ci eh, ñuul yo araf deret la joo xam ne jigéen ñi dañ koy xàmmee yoo araf mooy dañ koy xàmmee baat bii nag am na beneen jàngin beneen maska mën nga koo jàngee yurif fa innahu aswadu yurif ay yakunu lahu araf wa raiha maanaam deret la joo xam ne dafay am xet baat bi ñaar ñaari jàngin la am yoo araf mooy jigéen ñi dañ koy xàmmee xàmmee nañ ko yo arif mooy day am xet day am xet yenente bi sallallahu alayhi wa wax ko lool ne ko bu fekkee loolu la fa amsiki an solaa na nga bàyyi julli fa ida kaana al axaru bu fekkee jeneen deret ji la nag fa tawaddai wa salli na nga jàpp di julli danga nga jàpp di julli kon nga xam ne bii mooy ñaareelu xaala bi ñaareelu façon jigéen ji nga xam ne xamul ay bisi aadaam waaye mën na xam xàmme deret ji ban façon la ci xadis bi al imam abu dawud solo na ko maanaam riwaayé bi waxoon nañ la riwaayé bala ci muslim ak buxaari la nekk waaye riwaayé bii nii ne deret ji melokaan bi lay am al imam abu dawud ak annasaa'i ak ibnu xibbaan ak xaakim ñoom ñëpp soloo nañ ko saxaw ibnu xibbaan wa kadalika alallaamatu al albani raximahu llahu taala ci ak tënk ñetteeli xaala bi muy ñetteeli façon jigéen ji mooy koo xam ne amul aada bu mu xam ci ay fan ak kañ la ci weer wi waaye it mënta ràññee deret ji mënta ràññee deret ji amul melokaan bu mu koy ràññee bu boobaa lan mooy àtteem bu boobaa nan lay def li ci boroom xam-xam yi di wax mooy ne fa innaha tajlisu gaaliba alxaydi sittata ayaamin aw sabcata ayaamin min kulli shahr li anna hadihi caadatu gaalibi nnisaa fa cheikh Saalix raximahu llahu taala wa xeefihi bu boobaa nan lay def dafay toog lu ëpp jigéen ñu ëpp lañuy toog rawatina jigéen ña nga xam ne ñoom la bokkal ñoom la tollool comme ni ko al imam malik rahimahullahu taala waxee te lool yi ñi ngi ko jële ci xadiisu xamna xamna bint jaxsh kii beneen jigéen la beneen jigéen la boo xam ne lii daka daan dal ci jamono yenente bi sallallahu alayhi mu ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàmbat ko ko yenente bi sallallahu wa sallam ne ko innama hiya raqdatun min ash-shaytaan liñ leen junjoon sànq ne deret ji wéq la bu jóge ci seytaane fataxayadi na nga jàpp sag mbaax sittata ayaamin aw sabata ayaamin juróom benn fan wala juróom ñaari fan tumma ightasili gannaaw gi na nga sangu fa ida stanfaat fa salli ba xadis ba jeex ci beneen riwaaya da ko wax kama taxiidu nisa na nga jàpp sa mbaax kom ni ko jigéen ñi di jàppee maanaam loolu borom xam-xam wax ci maanaam dafay xool jigéen ñamu bokkal ak ñamu maaseel ñamu tollool aada ba ñuy jàpp moom mu jàpp loolu kom ni ko imaam Maalik rahimahullahu taala waxee juróom benn fan juróom ñaari fan bu loola jeexee mu jàpp ne kon li ci des du du ak mbaax waaye deret la joo xam ne rek dafay génn ci sidit boobu ñu wax léegi kon nga gis ci ak tënk ci li weesu am nañ koo xam ne mu'taada la mooy ku am aada xam aadaam ñaareel bi koo xam ne mën na ràññee deret ji ban la ci ñetteel bi kii amul aada mën mënta ràññee kenn ku ci nekk wax nañ la lan mooy atteem te loolu lépp benn bu ci nekk xadis xadis ñëw na ci comme ni ñu ko leeral léegi te loolu dafay dëggal euh, li ñu la waxoon sànq ci ne mbir mi jar na euh, atte boo si jox rek nga dellu ci ahadis yi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi alladi la yantiqu an il nga xam ne yàlla subhanahu wa taala sharia ji ci moom la ko jaarale mu ko daan leeral jigéen ñi daan ñëw ci moom di ko laaj mu leen di jox ay atte ci xadis yu wér ñoo xam ne ñu ngi ci buxaari ak muslim ku jigéen ku jigéen ki na tënku ci loolu yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ko ko te mu bañ a topp seytaane ci ay jax-jaxalam ndax ñenn ñi comme deret ji mi ngi génn euh, dañuy am xaraj li ñu tuddee xaraj maanaam naka laay jullee naka lay woore naka laay defee nangam ak nangam naka laay euh, nekkeek sama boroom kër loolu lépp yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale na ko moo tax cheikhu saalih ci ak tënk gannaaw ba fi indee wax cheikhul islam taymiya ci li ñu waxoon sànq waxtu wi du ko maye ci ak tënk daf saa teg maa yalzamu almustahaada fi xaali alxukm bi taharatiha comme nee nañ la kii bokkul ak jigéen ji gis mbaax bokkuñu àtte moom dafay jàpp ne ku laab la kon lan moo ko war nan lay def ak lii mu nekkee lan nan lay def mu ne yajibu alayha an taxtasila inda nihayati xaydatiha almuctabara li ko njëkk war mooy bis ya jàpp ne mooy mbaax saa su jeexee na sangu comme nañ ko waxee woon ci mbaax ci ay bu jeexee moo xam dafa ràññee deret ji ay fanam wala li wax sànq fan ya muy jàpp bu lool jeexee na sangu sangu moo ko njëkk a war ñaareel bi taxsilu farjaha li izalati ma alayhi min alxaarij na raxas li nga xam ne moom mooy pëyam ndax lan ndax deret ji say génn ndax xadis bi ñu romboon sànq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ndax wax na ndaw si nee na ko fagsili anki dama wa ida adbarat fagsili anki dama na raxas fi deret ji di génnee bu noppee ci loolu jël coton wala lu mu mën a jël loo xam ne dina ko def ci barab bi ba sàmm boppam ba mën a julli deret ba deret joojee du génn buy julli bu fekkee mën na koo def mu def loolu yi mu ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa waxoon na ko kenn ci jigéen ñi ñu waxoon sànq dinañ ci ñëw léegi waaye ndax dafay jàpp chaque julli waxoon nañ ne euh, ummu Habiba moom bi ko yonente bi sallallahu alayhi wa waxee loolu moom da daan sangu farata chaque julli da daan sangu farat chaque julli waaye loolu du lu war du wareef sangu bi ñu wax léegi kañ la ko war benn yoon mooy bu bis bi mu jàpp ne règle yi jeex na booba lay sangu farata loolu moom farata la wareef la gannaaw loolu nag deret ji buy continuer di génn chaque julli waru ko muy sangu ndax ummu habiba lii moom moo ko daan defal boppam comme ni ko boroom xam-xam waxe al shafii ak al lays ibnu ak boroom xam yu baree bari dañoo wax ne comme si riwayat al buxaari ibnu saad fa wax al lays ibnu mu ne lam yadkur ibnu shihab anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara umma habiba bint jahsh an tartasila inda kulli salaa walakinahu shay'un fa'alathu hiya maanaam du yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digaloon waaye moom moo tànnoon lool di ko defal boppam moo tax borom ne loolu lu ñu sopp la bu fekkee mën na ko waaye bu fekkee mënu ko euh, li muy def mooy julli bu jot mu jàpp bu waxtu wi duggee mu jàpp daldi daldi julli looli mooy ngiru lu ëpp ci borom xam-xam yi muy jumhurul ulama moo xam xanaabila xanaabila yi la wala axnaaf wala ne saa su waxtu wi duggee dafay jàpp donte na ci ngiru alimam malik rahimahullahu taala même jàpp nee na même jàpp ga waru ko bu fekkee jàppoon na lu jiitu fekkoon ma nge ma nge woon ak jàpp deret jooju moom du du jàpp ne moom dafay toj jàpp moom deret ji buy kon ne di génn nee na ndaw si mi ngeeg jàpp moom da ko wax da ko wax comme la ñu waxoon ci ki nga xam ne euh, salasul bawlu la amee wala salasul riix maanaam mënta téye ay gaanuwaayam wala ngelaw day génn si moom saa su ne alimam maag dafay wax ci kooku yi ne bu xësee ba jàpp dafay def ci jàpp boobu mboolem jaamu yàlla ñuy def fekk jàpp gi tojul ci leneen maanaam lool bu mu jàpp ne loolu moom mooy toj jàpp li waaye jumhur comme ni ngeen ko waxee dañuy dañuy waral ci ndaw si moom ak ki amee salasul bawl ak salasul riix saa su waxtu julli jotee dafa war a jàpp lu ëpp ci borom xam-xam moom na toog ba waxtu dugg mu dem jàpp bu jàppee na ñëw julli buy julli même bu fekkee deret yi dafay génn wala mu amee salasul bawl mu yëg ne am na lu génn ci moom tuur ndox wala salasul rie mu yëg ne am na ngelaw gu génn ci moom muy muy julli kooku nag continuer julli laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha loolu du yàq julli ga bu mu topp seytaane ci loolee ndax seytaane yenn say li muy bëgg ci jaam bi ci wàllu yooyu mooy xañ ko jaamu yàlla an ko yow naka ngay jullee déwén génn ci yow naka ngay defe naa naka ngay jaamu yàlla déedéet sharia loolu lépp indil na ko ay atte kon ci wàllu njàpp gi loolu moom moo si euh, waxi boroom xam-xam yi ëpp maanaam saasu saasu waxtu wi duggee na jàpp ba set daal di defaru defaru gi comme nuñ koy waxoon sànq ci bu raxasee barab bi deret ji di génnee daal di koy taf nam ko mën a tafee ba du génn fa muy jullee nee ndax yenente bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon ndaw sa ne ko tadacu lsolata ayaama aqraik aw aqraiha thumma tagtasil wa tatawada inda kulli sola mu ne ko da ngay julli bis yi nga xam ne mooy sa mbaax ci ngay bàyyi julli gannaaw loolee na nga sangu ji sangu farata te saa su waxtu julli jotee saa su julli jote nga jàpp mu ne loolu la ko yenente bi soo sallam digaloon maaja ak at tirmidi ci beneen xadis yenente bi sallallahu alayhi ne ko anitu laka al kursufa taxshina bihi al makaan mu ne ndaw si li ma digal mooy jëlal coton nga fattee ko barab ba mooy la ñu waxoon sànq bu ko defee nga dal di jàpp dal di julli dal di jàpp dal di julli al kursuf ay qutn euh, cheikh salih ibn fawzan fawzan na wa yumkin isticmaalu alxafaaid altibbiya bu fekkee ne am na wala mu ne mu ne mënees naa li xew si jamono ci ay couche yoo xam ne euh, médical la ñuy jaay ci pharmacie wala ci bu fekkee mën na koo utiliser ba sàmm boppam ci lool yi euh, na ko def kon ñu gis ne masala bi jigéen ñi nga xam ne si sixaaba moo ko jàpp muy deret ji génn di continuer ak góor boo xam ne dafay tuur ndox te mënta tee am ndoxam fu mu toll ñoo ci yam ñoo ci yam nu ñuy def mooy saa su waxtu julli jotee nañu jàpp daal di julli eh, lu dul ne ku jigéen ki moom bu xamee ne aada jeex na moom dafay sangu farata waaye su wàllu julli li si topp moom ak góor a si yam ci bu fekkee lu mel nii dal na ko saa su waxtu julli jotee dafay daal di jàpp daal di julli te xam ne yàlla subhanahu wa tegul kenn eh, lu mu mënut kon li moom moo aju ci ñaareeli façon bi Euh, mu des beneen boo xam ne incha allah si beneen jotaay la te mooy deret joo xam ne njureel moom moo koy waral te mooy annifaas wallahu taala aalam wa sala allahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain